bés boo ko teggee deraay maa nga jël bul xool nag bul xam nag lan moo la cay fekk man ngaa deraaye mucc mais man ngaa daraaye jaare fa sa bopp bi kër bi ne dem laa di siina waaw waaw waaw te bu fi woonu sa bopp rek tan non man moom yooyu man moom vraiment je suis je suis protégé quoi yooyu moom yu salte yoo nan laa koy defe déedéet <laughs> Iblis yow xamaa xamoo ki nekk en face moom moo leen di ñetteel di seytaane comme ngay wóolu comme ngay wóolu yow wa yow Iblis waxuma la yow de Iblis bu dee yonent sallallahu alayhi wasallam lay jéem a yàqal muy julli mu ñëw yor flambeau di ko jéem a yàqal julleem yow nga yaakaar ne yow mucc nga yow Iblis te yonent may sax Iblis xam ne mënalu ko dara. waaye dina jéem malgré ça yow mi nga xamante ne nii inna ibna ah inna ib inna shaytaana yajri min ibni aadama majra doon comme ni nekk saxiixayni tamit kër yi yonent bi alayhi salaam ne shaytaane day daw ci yaramu doomu aadama yoon wi nga xam ne fala deret ji di jaar noonu la ciy dawe wala daw deret ji noonu lay dawe ci sa biir ngay wóolu koo kële di def loo xamante ne mooy ne yow ubbil nga ko benn fenêtre ngir mu àjjale ne la tëy ndax c'est un un sniper très redoutable moom Iblis wallahi bu jamee sa xol bi di nga am problème waaw ba ni ngay njaaloom ndaw si wala leen di fa xew loo xamante ne nii ah xalaatoo ko woon moo tax dog lu yonent way saa saa wax loolu la moo tax bu bu jàngal jigéen ñi mën naa ne waaye bu dee ne mucc nañu lépp loo xam ne fitna li ci jóge moo tax yonent way saa saa dem ca jigéen ginnaaw bi ñu jàngale ci hadith Sayyidina euh, euh, Abu Sa'id radiyallahu anhu wardool daal di leen wax yéen tamit saraxe leen waaw ci même bu dee rek seen takkaay ndax gis naa ne yéen sawara te loolu dañ ciy xame ne mooy di waar nit ñi di leen fàttali safara loolu am jàngale ñu nekk naan walla bu leen foo xat yooyu safaraat yooyu non non non ça non pourquoi non pourquoi non diine yoo xamante ne waxu diine yu amul ajjana ak samara waxi caaxaan la di ko moytu parce que ne suñu ñuy wax waxuñu loolu loolu mën naa ne mais nga koy moytu saa su ne ngir bañ a tudd ajjana ak samara jàpp ne non xam ne non na diine yu neex yi nga xam ne voilà yim lay transcender mais quant nekk fi na lay ajjana ak samara yow yaa gën yow yaa gën a xam wala yàllaa gën a xam ni wàcc diine ne yeneen dama lay sax sax bii ñu la gën gën say sëriñ fu mën taxaw ci kaw suuf di saxaaba di leen wax mbiru safara yow nga taxaw ne loolu waratuñ koo wax quoi parce que non non non dañ naan la xamoo dara doxal foofu. wal iyaadu billah kon nag jàngale mi mën naa ne bu dee ne fitna dàqu na moo tax yeneen tubaab sax sax fan la gis Seydina fan la ko gis ci biir jàkka ji mu xamal leen lii voilà mu ngi noonee. moo tax loolu lu leer a leer la waaw. même bu dee ne sax koc armal mu ngi fi ndaw soos manoo di ko jàngal euh, ngeen toog même même même kii seen lan seen tànk yi di nga naan ko araf bi lii la lii déedéet <laughs> xam nga yëpp jar woon a mais léegi li yàlla xam doy na li yàlla xam doy na nag mooy ida aminal fitna waaw loolu mën naa ne waaw jàngale gi comme ni nga xam ne yeneen bi alayhi salaatu salaam noonu la ko defe da noonu la sayyidatu Zaynab zawj ibn Mas'ud daal di yége radiyallahu anhuma amee xam-xam yi kon waxoon nañ ne waaye it mooy uti xam-xam bi euh, ibn Mas'ud dana ko demal <laughs> loolu it ndaw su waru cee gisee ne walla lu tax mu naan ma demal waaw loolu dañ ciy xam ne góor gi c'est pas obligé tout temps ndaw si bu ñëwee lu wax rek mooy loolu la déedéet sëy nam ma moom ndaw si daa ñëw ne ko yow demal kii ci yonent mu ne ko déedéet bal yow demal mu ne yow demal <laughs> ah yow demal nga laa yow ko sa bopp waaw <laughs> waaw mooy ndaxa loolu dañ ciy jànge ne nit man nañ la laaju question est-ce que Ibn Mas'ud manu koo euh, tom si hadith sëy nam euh, Abu Sa'id radiyallahu anhu bi ma ñëwee nara saraxe ah, Seydina Ibn Mas'ud moo ma ne moom ak ay doomam ñoo ci gën a yelloo que ma koy saraxe ñeneen moom Seydina Seydina dem conenti waaye saasam bi ko laaj mu ne ko sadaqa Ibn Mas'ud ne ko Ibn Mas'ud wax na dëgg kon kooku taw daa bokkoon ci borom xam-xamu saxaaba yu rëy yi mënoon na ko tontu <laughs> waaye dana ko demal nga laajal ko bopp yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow demal nga laajal ko ko waaw demal nga laajal ko ko bu ko defee it tontu ba mu am ci loo xam ne mooy euh, du am intermédiaire waaw bokk na tamit kon li nga xamante ni dañ koy jànge fii waaw bi nga xam ne nee na ci laa dikk eh? man rëyul moom tamit ndaw si bu dee da ngaa bëgg dara ci sa borom kër nga laaj ko mu a la bon yow def ko waroo rek tout le ngay mer ci affaire boobu noonu di ko jàppal non dafa demaat dem kër yonent bi saa saa nee na ma fekk fi benn jigéen boo xam ne ci waa Ansaar la bokk bon léegi daw soos na la tuddoon loolu taxuñoo jóg voilà loolu boo demee <laughs> boroom xam-xam yi dañ ciy kii ne moom itam Zaynab lañ koy wax comme ni nga xam ne noonu la ñuy ci riwaaya at-Tayaalisi muy Abu Daawud at-Tayaalisi rahimahullah mu ne fa iza imra'atun min al <laughs> jigéen boo xam ne ci wàllam saar moom itam Zaynab lañ ko lañ koy wax comme man waaw moo ñoo bokkutul voilà <laughs> voilà léegi bon am na yeneen yoo xamante ne nii am na ci wallahu ta'ala alam ku bëgg a gis yooyu boo demee ci al fath ak yooyu di di di euh, xóotal yooyu di ko fa fekk waaw léegi nag kon mooy nga gis ne ndaw soosu it loolu la xamoon mooy liñ doon li nekk di wax nii que ne uti xam-xam daa war ku góor ak ku jigéen a ci yam ñoom ñëpp la war waaw moom itam bi ko laaj boobu nekkee yitteem moom itam dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam këram waaw pourtant ñu bari borom xam-xam ñu bari ñëpp ay saxaaba yi ay borom xam-xam mais romb nañu ñun ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy nit ki bu mënee ànd am accès ci source bi muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu mu ci gàttañu waaw. yow bul nangu mooy waxu euh, ñi nga xam ne euh, muusuñu te amuñu ambition waaw yal nañu ra yàlla ray ci taalibe kese déedéet ña nga xam ne ñoom ngay topp la am fa yàlla manu ko am waaw te wax naa sax ñiy wax loolu lépp boo seetloo kañu naan yàlla leen yàlla ray ci nekk taalibeem ñoom wallahi boo seetloo ñoom ñoo ko tane fuuf ci wàllu diini waaw dari nag am na sant ba bañ jàpp ne moo war wala di wéy maamam lañ ko la ko gaay yi xoole ba wege ko genn weg boo xam ne eh, lañu koy lañ koy jiiñ il n'y a pas a d'être parce que loolu amul waaw waa joo xamante ne nii rey julli julli weesu mu nekk di wax ay waxi caaxaanam ba mu weesu ak naanum ndox la yemal lan nga mën a taxawe naan yàlla na yàlla rey ci taalibe ci kooku waaw loolu ay yooyu mooy ñi am ñu amul ambitieux mooy foo amee source bi foo mën a amee source bi na ko am waaw foo mën amee source bi na ko am ku ku mën a jóg agsi ci bi alayhi salaam bul jaar ci kenn waaw yow agsi ci yonent bi alayhi salaam wala ku la ñuy dimbali ba la agsi mais bul ut koo xam ne moom ci boppam la lay yemale parce que moom du objectif waaw kenn fi dul objectif benn sëriñ nag du objectif ngir boppam. sëriñ bu baax mooy Seydina euh, Mawlana ibn Abdul Aziz waaw ad-Dabbagh ash-Sharif al-Maghribi sëriñ borom al-Ibriz li mu waxoon taalibeem bi Seydina Ahmad ibn al-Mubarak al-Lamti waaw radiyallahu anhuma bi ñuy dox noonu fee ci Maroc ba romb benn pont nee na sëriñ bi ne ma pont bi lu muy jariñ <laughs> pont ab jisr lu muy jariñ poŋ bi poŋ bi lu muy jariñ mu ne ah xanaa di ñu may ñu jóge wàll wii dem ci wàll wee mu ne ko nag sëriñ lii la ab sëriñ mooy ki nga xam ne moo lay permettre nga jóge xaal bi nga nekkoon yóbbu la defar la ba nga romb ba agsi ci loxo yonent bi alayhi salaam loolu la sëriñ di jariñ loolu mooy la sëriñ bu joué tur rôle boobu effacé leen ak surnom ci ci ci liste bi bokk bu leen seet lu mu sant ku ko jur kooku da lay tardeel teg ko ne waaw képp ku la wanul yonent bi alayhi salaatu salaam wanul alquran ak sunna su leer ak la ci jàppale la jàppale nga incarné alquran ak sunna mais ko fi dégg nag dégg bay ut ku la ko ne dégg fa la cës ko waaw koy teg fee sans état d'âme waaw sans état d'âme ku yàlla bind fonk naa la waaye rek kenn du ma tardeel waaw ma tardeel nga teg ko fee te avancé wala seeti ku la avancé waaw loolu mooy li nga xam ne mooy yoon fa in lam tulaaqi shaykhan murshida ah nooy def fa alayka bima nassa bihi xiyaaru salafi wa hiya shari'atul eh, eh, Mustafa wala shari'atu eh, Mustafa alayhi afdalu salaatu wassalaam ah gis nga borom masaalik keroog bi muy junj ci wàllu masaalikul jinaan foo sëriñ ak këpp tëli yi ñuy dóoraati isbaana jahran annama shuyukh hadha zamani julluhum fuqu leer na nañ la wax que ne sëriñu jamono jii ñoom ñi ci ëpp ay këpp tël ay fiir lañu dañ lay fiir dañ lay massacrer la wax <laughs> gis nga dañ lay jënd seen àddina yow la ñuy ngir am seen àddina mi mu paree mu ne gis nga ku fi dajeewul ak daal koo xam ne sëriñ bu la mën a tette teg la ci yoon yow maa ngi lay dénk li nga xamante ne nii moom la fi xiyaaru salaf yi daal di daal di mooy gën gën dawla bi mag ñu baax ñi fi ne woon njiite ci saxaaba yi la commencé li ñu li ñu yaxaw def ko ci seen téere yow takkool ak loolu tabul faale ñi nga xam ne ñoom ngay gis ci télé ak rajo ak boo demee ci cérémonie yi bu leen leen xool waaw te loolu mooy lan mooy sharia bi yàlla bi sëriñ ba ngay ut nekkul da jël génn la ci sharia non da lay sóob ci sharia def nga nekk koo xam ne da koy incarner nekk koo xam ne da koy def rek ngir yàlla lépp looy defati ci pour yàlla kese pas pour dara ngir jaamu ko xam ne jaam nga voilà mooy sharia bii na dañ lay ci lañ lay sóob def la yow ngay jaamu yàlla ngir yàlla te bañ bañ a jaamu yàlla lil aghyaar ngir li ay yeneen waaw def ci yow ak cellal ak sellal wurut jeex waaye daal boo gisul ñooñu moom teg leen fee te jéema li nga xam ci sariyaan yooyu nga jéem ci góor góorgóorlu même bu dee am nga ay rëq-rëq borom bi dina la boole ku la teg ci yoon wi wala moom ci boppam bu boole la koo xam ne ku baax la woon ku fi masoon a nekk mu lay assister même bu dee na mu nga bar sax wala sax mu jël li nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaam ci boppam mu yaral la boppam waaw loolu la yonent la suñu borom di def bu ko kenn jombale kenn wala mu jël kenn ci yonent yi fi newoon wala awliya yi fi newoon mu lay assister li la di la guider bu andiwul koo xamante ne wala boole la koo xam ne mu ngi dund nga mën a jàng jëli ci moom même bu dee du ngeen gisante waaye mu ngi dund nii yow nga yëg di di di di tibb ci li am jàngaleen di yaroo ci loxoom waaw kon nag loolu lu amaam solo la kon Ibnu Mas'ud soxnaam si kon gis nga xam-xam kon jigéen ak góor a yépp ñooy sàkku xam-xam waaw kon nag ndaw si ñëw fekk fa beneen Zaynab moom i tamit mu am même ambition xam ne daal sama wàllu diine daal du ma ko hypothéquer kenn du ma ko jël di ko bàyyee di ko tayle ñoo xamante ne nii xamuñu dara waaw loo war a xam am nga mën nga accès ci source bi àggal ci source bi ku nar a dox sa digganteeg yonent bi alayhi salaam nga teg ko ne waaw <laughs> moom barrière la te waru la nekk barrière waaw passerelle la waroon a doon comme que nangootu la jouer rôle waaye rôle lan lay jouer rôle euh, ab mur boo xam ne mooy dox sa diggante yonent bi saa saam pej ko jàll waaw nee ko rajax daal di jàll kon loolu luñ ciy jàngal leen ciy jànge mooy ñoom biñ ñëwee nee na yonent bi saa saam nag dafa neew koo xam ne borom bi da ko defaloon charisme bu rëy waaw mooy nit bu leeru borom bi tabaaraka wa taala nekkee ci yow nit ñi day am mooy ak wejeel bu rëy lay doon du dañ laa ragal de du ragalu dictateur bi ñi nga xam ne noonu la ko ay sujet ragale déedéet waaye ñi nga xam ne moo jiite di nappaaje ña jiite nañ ko ragale du ragal boobu la nit ku mel ko nitu yàlla la ko taalibe bi di xaw a ragal loolu ñu naan ragal boobu du ragal waaye ak xorma gu rëy gu mu am gu gu borom bi def ci xol nit ñi ak xelu nit ñi bu ñu ko gisee la ba day tax xaw a réticent xam ne kii ah, ah, kii de moom moom moom moom looy wax na nga ko seetal <laughs> moo tax mu a yeneen ci bay saa saam nag borom bi da koo sa dafa sànni woon ci moom defal ko li nga xamante mooy mahaba waaw <laughs> nee na nag ah léegi Seydina Bilaal romb looloo tax ñu toog ci bunt bi waaw waaw loolu yi dañ cee xame ne bu mooy yow li nga war a def la biñ ñëwee agsi nañ toog waaw ah, yàlla utal leen solution l'essentiel mooy yow defal jéego waaw borom bi nee na ca xadiisul qudsi ba yow sama jaam boo ñëwee ci man di dox ma ñëw ci yow di daw waaw waaw kon def nañ effort bi borom bi yombalal leen def Seydina Bilaal doon génn <laughs> radiyallahu anhu koo xam ne ku mën a takk la ndax keroog bés bi nga xam ne nodd ci lañ ko lëg seey yonent bay saasam dana Abdallah ibn Zayd fa alqihi ala Bilal demal nga wax ko bilaal ndax moo la gën a yëkkatalu ko baat te moo la gën neexle baat dañ ko ko wax mu jàpp ko ci saasi ku mel noonu la leen borom bi booleel jege yonent bi alayhi salaatu wassalaam koog la leen borom bi booleel mooy bu sa xol sellee sa yéene sell yow defal jeego bi li ci des borom bee ko res li nga war a def yow def ko waaw li nga war a def def waaw li nga war a def yow defal li nga war a def defal waaye bul toog defoo li nga war a def te naan yàlla yàlla lii de loolu duy teggin Seydina Bilaal radiyallahu anhu génn ñoom itam ñu wax ak moom ne ko fa marra alaynaa Bilaal fa qulnaa sali nabiyya sallallahu alayhi wa sallam a yajzi est-ce que dama laajal ñu leen tubaab saa saam Bilaal ah est-ce que ah. fa in kaana zaalika qad amarnaa bis-sadaqa fa kii fas'alu fa in fa in kaana zaalika yajzi annaa wa illaa ah mu ne waaw laaj ko at-tajzi atajzi'u sadaqatu anhuma an azwajihima ñaari jigéen ñoo fi toog ñu wax ko ko naa Bilaal neewul yéen daal yéen ma yàpp quoi mooy façon mat soo yooyu man jigéen ni ne ma yónni yéen dañu maa yàpp wala la ah magum jëmm ngeen naan ko demal quoi ay ñaari femme toog naan ma demal ci yonent bi saa saa yéen dañu ma yàpp xam nga am na ñu mel ni <laughs> am na booy jikkoy kaw kaw yooyu. am na ñoo xamante ne loolu lañ ñu nga xam ne ñoom rien que ab jigéen ne la euh, diw jottali ma bi comme liñ doon wax ci góor yi nga xamante ne nii ci kër gi la ñuy ne ci kër ne nekk ci kër gi jottali ma jimbo bi jottali ma soble si jottali ma ci sama nijaay sama loxo daa takk ñu mer bay fut <laughs> waaw xor ba bari rëy tiim seen téléphone bi zapé ko dugg ci waxtaan ak seen xarit yi lu lu xaay ak lu xaay lu ñor ak lu ñor loo wax ñu jàpp ne non man moom jigéen du ma yónnee voilà <laughs> waaw <laughs> waaw waaw mais kaala yow da ngay foog ne ni ñu naan ñii moo leen dal. am na benn xaadisa boo xam ne noonu la woon boo xam ne ñoo ko dund ca village la waaye yow ndaw soo xam ne premièrement ndaw si ci boppam bu dee at man mooma bu dee at kese moom mooma ma waaye même bu ma magul woon mooy dugg ci seen kër ndaw si ne na waaw fàllu <laughs> man nga ma woowal biiw euh, fekk ñoom ñoo jàkkaarloo kër quoi beneen femme <laughs> ñoo jàkkaarloo kër léegi ma ma ne ko wax ma traversé buntu seen buntu kër ñoo seen buntu kër yi booy daw di dal ci beneen buntu bi ñoom ñoo jàkkaarloo kër voilà ma dugg rek mu woo ko ñëw gaaya nekk gaaya ñoon foofu sama moroom yaa yooyu ñoom loolu scandale la pour ñoom waaw mooy pourquoi man may nangu ah. am jigéen di ma yónnee quoi ma ne mais c'est quoi le problème ah non non yow yoon bi <laughs> ma bàyyi leen xam ne ñii daal mooy manoo leen a wax lu ñu dégg même bu leen a waajee année après fekk mu ñëw Ndakaaru <laughs> suñu kër am na am na am njàngale mu fa amoon <laughs> ci wàllu ay yàllu diine ñu doon leeral affaire yu mel noonu far mu yàlla def mu nekkaat fa nag mu gis ne ndekete moom bon ñoom niñ jàppee affaire yi moo dul doonu mooy boobu lii rek Seydina Bilal radiyallahu anhu neewul mais yéen yéen yéen daal vraiment yéen yéen a ma yëpp quoi doxal leen seen bopp yéen a ngi ko ci ma dugg dugg lu leen tëree en plus man góor gu bu mel ni man ngeen may yónni ah mais dafa dem ndànk duggaat ci biir da leen a déglu ñu wax ko laajal ne ko laajal ñu leen tuwee saa saa mu dem. moo tax it loolu dañ ciy jànge ne képp koo xam ne dañuy jokkandikoo li ci yow ci yow ngir àgg ci yiw yow bu ko bul xañ yiw googu ñoo ne mooy la Seydina Bilaal neewu leen déedéet daf leen a yombalal lu fekk ñu àgg ci yiw goo gële di xam-xamu yonent ci bari saa saam yooyu bu bi mayee xam-xam am ñoo xam ne dañoo bëgg sàkku xam-xam nga am possibilité wu xamal leen utal leen dara ci sa temps def ko bu leen ne ah non non non man awma jotaan alors que yow ñoom xam-xam boobu nga xam ne mënoon nañ ci accès borom bi jaare la ko ci yow nga dagg ko noonu quoi mooy ñaata mooy xoolal li nga xañ sa bopp ak ñoom itam li nga leen xañ Seyna Bilal kon radiyallahu anhu daal di dem mu dem tamit laaj fidèlement li ko yeneen tubaab saa saabu laaj mooy loolu it dafa am solo ci jàng mooy li ñu ko laaj la takk ba mu demee di laaj yonent bi alayhi salaam lañ ko yóbbante la takk dem waxaat loolu mooy ci ci ci kiy jàng tamit taalibe bi war na nekk koo xam ne daa war a takk daa war a mën a takk waaw daa war a mën takk waaw dafa war a mën a takk bu sëriñ bi ne ah moom na jàpp ah te buy transmettre na transmettre ah waaye fii mu ne mos bu dee sëriñ bi mu ne Samba yow nga dégg Ibra dem di transmettre mbir mi naan astu loolu du sotti sàmm la sëriñ bi wax yow nga nit ñi Ibra ba nga ñëwee di nekkal naan sëriñ bi nee na nga ne astu nee sëriñ bi astu loolu garaaw mooy il faut être sérieux di njàng mi bàyyi ca kër waaw te takk sëy naa Bilaal takk liñ ko yóbbante dem laaj ko Yonent bi sallallahu alayhi waaw te loolu dañ xam ne laaj xam-xam utu jarul seet waaw yonent may saa saam nee na bi mu ñëwee neewu ko kan mooy sa seede rek ni ñoom ñoo la wax lii te tamit bi ko yonent may saa saam tontoo moom deewul ñëwaat ñoom ñu ne ko ah yow itam kan mooy sa seede luy wane ni lii yonent bi alayhi saa saam ko loolu dañ ci jàng na xabaru ahad dañ koy nangu ma luy loolu <laughs> ma ne la xabaru ahad boroom xam-xamu usul yeeg fiqh yeeg euh, yooyu ak hadith yi dañ koy toppatoo mooy nettali hadith boo xamante ne benn ak ñaari nit ñoo ko nettali jël ko ci yonent bi alayhi salaam loolu dañ koy poids am na poids wala déet hadith yi nii day wane ne loolu man naa nekk parce que Seydina Bilaal premièrement dafa dikkal yonent bi alayhi ne ko ñii ñoo la laaj yonent saasaam neew ko lu lu lu ana sa seede waaye bi demee ne yonent bay saasaam lii la leen tontu ñoom itam ko sallam bu doon loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dina ko boole koo xam ne mooy def ngir seede que ne moom moo wax li moo tax waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam amul li ñu naan xadis bi fard la loolu tekkul na xadis bi wérul hada xadisun garibun sahih wala xasanun garib li imaamu Tirmidhi baral li may wax loolu wanewul mukk na xadis bi wérul mooy bu tumuranke la mooy ay benn nit wala ay kenn ci benn yoon lañ ko xamee jooy loolu tekkul na xadis boobu wérul waaw kon nag loolu lu ama am solo léegi nag pour gàttal nag pour jeexal affaire bi ñu ñëw nag ci li yonent bi saa saam tontu te mooy lëkkaale bi am ci suñu bunt bi insha allahu taala léegi nag côté boobu mooy lan mooy waaw <clears throat> sayyidatu Zaynab radiyallahu anha imra'at ibn Mas'ud soxnaa ibn Mas'ud radiyallahu anhuma nee na dafa ñëw ne Seydina Bilaal laajal ñu yonent bi saa saam atajzi'u sadaqatu anhuma ñaari jigéen a ngi fi toog di laaj ndax saraxe anhuma ala azwajihima wa ala aytamin fi hujurihima yonent bay saa saa ne la ne Seydina Bilal naam lahuma ajrani ajrul qaraba wa ajru sadaqa aha kay am na ñaari pay payub jege ñaale gi nga xam ne mbokkoo gi ñuy jokk ci joxe gi ñuy joxe ak am ci payub li nga xamante ne mooy euh, sarax mooy loolu nag laaj bi mooy premièrement mais sarax bii muy wax saraxu zakat la wala saraxu gàttañ lu mooy boo xam ne da koy def noonu du farat boroom xam-xam yi wute ci ñi nga xam ne dañoo gis ne noo jigéen manula jël zakatam di ko joxe boroom këram ñoom ñi nga xam ne dañoo gis ne fii loolu mën naa nekk na xadis bi ñoom dañ leen di tontoon ne leen non xadis bi saraxe bi muy wax du saraxe Euh, kii la du zakat du zakat waaye mooy saraxe noonu rek li ñu xamee saraxe waaw léegi boroom xam-xam yi daal wutee est-ce que jigéen buñ ñëwee buñ jàppoon ne sax zakat la est jigéen mën naa jël zakatam jox ko boroom këram bu dee ne daa bokk ci nga xam ne war nañoo nangu zakat bien sûr waaw bu dee boroom kër la yoo xam ne moom ran yi la soxlawul zakat kooku xoo xaalewuñ ko loolu du masala bi taxaw mais masala bi mooy comme lii dal sayyidatu Zaynab ak boroom këram di Ibn Mas'ud moo tax mu ne ko da nekk koo xam ne ku woyof loxo nga koo xam ne loxoom jotul gannaawam est ce que kooku jigéen ji am loo xam ne moom da cee war a génne zakat est ce mën na koo jox boroom këram